aus billahi min alsheitaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen nuyu te leen ziyaare te leen balu àq fas yéene dikkaat rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul wafaa bi xuquqil iman moo koy amal ci béréb bu tëdd bii nii ci weeru tëdd bi tey di suñu fukkeelu jataay suñu ñaar fukkeelu jataay ak ñaar ñu ciy dalal sëriñ Moustapha Lo sëriñ Moustapha Lo war a ànd ak ñun ci wàllu assainissement te bu ñu waxee assainissement mooy sellal kër yi ak setal ko ak lépp loo xamante ne maanaam sellal kër yi ak environnement yi maanaam dëkkuwaay yépp ñu sellal ko ak lépp loo xamante ne aju na ci loolu kon loolu noonu ci la fas yéene ànd ak ñun tey incha allah bala ñu koy jox kàddu gi rek xamaa ne ñu tënk aslëf rek ci ay yëngutoom ginnaaw bi mu jeexale njàng mu suufeem te bu ma waxee njàng mu suufeem mi mooy jaar ci enseignement primaire jóge fa jëm ci enseignement moyen jóge fa jëm ci enseignement secondaire ginnaaw bi mu jeexalee njàngu mu suufeem te mooy enseignement secondaire amee bac S ci lycée Malick Sall bi nekk Louga ginnaaw bi nag la jóge foofu noonu dem ci daara ju nekk fële ci Thiès ñu koy wax ENSA foofee la jànge ba am fa diplôme nekk fa nekk ingénieur ginnaaw bi tamit la jóge fii ci réew mi dem fële ca Italie ci dëkk bu ñuy wax Bari ci benn institut bu nekk foofu euh, foofu tamit jàng na fa ci wàllu euh, développement durable ginaaw bi tamit la ñibbisi fii nag ci réew mi tàmbali ab yëngutoom ci wàllu liggéey liggéey ci wàllu Euh, suivi ak évaluation ci wàllu projet yi maanaam lu jëm ci wàllu projet yi ak yeneen wàll yépp wàllu topp topp topp topp liggéey yooyu noonu ak di ko xayma wàllu googu noonu liggéey na ci lu mat fukki at loolu nag may ko tey jii nii mu mën a ñëw bokk ak ñun jotaay bi mën a waxtaan ak ñun ci tomb bi nga xamante ne moom lañ ko jox mu fas yéene ci waxtaan ak ñun ndax nit ki moom lu mu jàng dund ko tamit teg ci yaakaar naa ne suñ ko joxee am na ca expérience boo xamante ne dana ca mën a wax loo xamante ne buñ ko dégloo incha allah danañ ko mën a jëriñoo te danañ jëriñ incha allah kon dana fas yéene ñëw ñun incha allah ci wàllu assainissement ni ma ko waxee léegi te mooy dëkkuwaay yi naka la ñuy fexee ba sellal léegi nag ci wàllu assainissement bi dana ñëw incha allah ci njariñ yi nga xamante ne moo ci nekk. ak ci li nga xam li nga xamante ne moo ci am ci ay lor ak naka la ñuy fexe ba jariñoo njariñ yi ci nekk moytu tamit njariñ lor yi nga xamante ne moo ci mën a juddoo loolu nekk nag loo xamante ne lu am solo lu ñu war a bàyyi xel la kon incha allah waxtaan wi noonu dafa séenee doxee xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne suba incha allah danañu fas yéenee dalal euh, Serigne Mamor Kebe ci. iskaaliyaatu taalim almuridi yi muy jafe-jafe yi nga xamante ne njàngum murid gi am na ko bu dee ginaa suba ci altina ji incha allah danañ fas yéene ànd ak Serigne Sohay bu jonn te mooy muy benn chercheur ci wàllu taarix as siyaasi yi wa Sénégal yi muy euh, taarixu politique ci wàllu ci Sénégal ak ay jeex itam bu dee ci talaata ji incha allah danañ fas yéene ànd ak professeur Mouhamadou Lamine Sarr. ci tarbiyatul awlaad muy yar yar xale yi bu dee ci àllarba ji nga xamante ne incha allah ci lañu ñu fas yéenee jeexal jataay yi ñaan yàlla fekkeluwaat na ko ay déwén yu bari fas yéene nañ ci ànd ak ay borom yi xam-xam yu wuute ñu fas yéene ànd ak ñu ci alwaaqi al muridi yi te muy dëgg dëgg murid gi ni ñuy dunde ni ñu koy dunde fii ne nii ñu fas yéene ci ànd ak sëriñ Hamsatu Jaxate fas yéene ci ànd ak sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Abbas ci teewaayu sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdu Xudoos ak yeneen kilifa yoo xamante ne incha allah fas yéene ñu ànd ak ñun jotaay boobu. kon lu ñu def rek moom mooy dañuy def dañuy jox kàddu gi sëriñ Moustapha Lo ci tom bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéenee baaxe tey yal na ko yàlla defal defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad wasallim gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bu tedd ba sallallahu alayhi wa di sant sëriñ Tuubaa sunu yaakaaru tey ak ëllëg di ñaanal sëriñ Siidi Muxtaar yàlla yàggal ko fi te mu ànd ak wér di nuyu sëriñ Abbas xalifa maam Thierno Biray Mbacké di sant comité euh, d'organisation Al ci jataay bu am solo bi ñuy taxawal at mu jot ci weeru sell wi di weeru koor di leen ci ñaanal ñi am ci ndam lu kawe seen njort ci barke borom Touba euh, yaakaar naa ne daaw wala daaw jéeg euh, bëggoon naa ñëw ci jataay bi waxtaane lu mel nii waaye sunu boroom dogalu ko woon ndax dafa dajante woon am yeneen euh, liggéey yu ñu xawoon a njat waaye xam naa ren la ko sunu boroom dogal kon ñu ciy sant bu baax ci teew gin fi teew fas yéene euh, partager ak yéen fas yéene weccente gën xalaat ci thème bi sëñ bi doon wax sànq ngir dàqante ak waxtu wi euh, balaa ñi sant Silla ak ñi sant Cissé commencé euh, di ñaxtu euh, ñu fas yéene waxtaane sujet bu am solo ci nekkiinu doomu aadama te malheureusement nit ñi kersa wooñu nañu ko waxtaane te moonte moo dund doomu aadama ñoo ànd muy lu làmboo ay lor comme ni ko sëñ waxe sànq yu bari sax waaye tamit làmboo njariñ yu bare bare bari muy loo xam ne lu antagoniste la lu mënta ànd la parce que bu nee la daa làmboo njariñ làmboo ay lor xel pour mu nangu ko du yomb waaye soo ko jariñoo doo loru waaye soo ko jariñoowul danga nga loru xam naa ci biir waxtaan wi danañ ci gën a waxtaan gën cee yaatal ba kenn ku nekk xam lan mooy njariñ yi ak lan mooy lor yi ba tax tey ñu ñëw fii ci Daaru Muxti di dëkk bu sell di dëkku xam-xam ñépp xam ko fas yéene weccente ak yéen xalaat ci jeexital yi muy am ci doomu aadama ci dunduk doomu aadama waxtaan wi lañ ko fas yéen nii lañ ko fas yéenee tërale euh, ci tàmbali danañu waxtaan ci contexte bi euh, mooy li nga xam ne moom moo am ci monde bi ci àdduna bi ak fii ci senegal suñ paree waxtaan ci Sénégal nan la ci taxawee sur le plan politique ak sur le plan réglementaire mooy nan lu ko tërale ci wàllu yoon ak ci wàllu stratégie suñ paree tamit ñi dikk ci nit ñi kenn ku nekk fa nga nekk lan moo ci war a nekk sa cër tey jii ci ci ci ci ci wàllu assainissement euh, sunu jógee ci loolu ñi waxtaane nan lañ ci war a taxawee maintenant suñu paree ñu dugg ci lan mooy lor yi lan la mën a lore suñu wàllu wér-gi-yaram ak nan la ñu mën a loree suñu wàllu dëkkuwaay sunu paree soog di dugg nag lan mooy njariñ li parce que bari na ci àdduna bi fi mu toll nii foo xam ne euh, wàllum assainissement muy sunu bërëbu suturlukaay yi ni am ci kër yi matière produit yi ciy jóge ci àdduna bi dem nañ ba ciy def loo xam ne xel mën na koo bañ mën na koo bañ a làmb kon ci biir waxtaan wi danañ ci xóot indi naa sax ay exemples yoo xam ne dama ko fas yéenee te wan ko nit ñi ndaxte li ngay wax su ko nit ñi nit ki tegee loxo ci lay gën a leer ci boppam parce que am na ñetti exemple yoo xam ne xëy na bëgg naa ko par ñett ba ñeent yoo xam ne bëgg naa koo partager ñi fi nekk am na ci boo xam ne visité naa ko South Africa Afrique du Sud muy lu am solo loo xam ne xëy na commune yi commune d'arrondissement commune euh, mairie yi ak collectivité locale yi nekk ci Sénégal Euh, rawatina dëkk bu mel ne Daaru Muxti su fekkonte ne tey jii am na genre échange yu am diggante maire beek maire boobu xëy na suñ doxalee danañ mën a gën a ñongal seen assainissement muy lu am solo xam ne danañ ci dikkaat ci biir vidéo yi am na boo xam ne tamit euh, mi ngi am côté Kenya Kenya muy benn dëkk bu nekk ci Afrique de l'Est ca cat la muy lu am solo noo xam ne ñi ngi koy liggéey ci wàllum assainissement ba di ci def loo xam ne sax li mu wax sànq pour xel daj ko du yomb ba fii ci Sénégal may wax ak yéen ci wàllum assainissement dox nañ ci jéego yoo xam ne ci Afrique de l'Ouest bokk nañ ci dëkk yi nga xam ne ñooy dëkk yi ci gën a avancé euh, de sorte que euh, ci biir Afrique euh, weesoon Afrique sax boo jëlee sax Amérique ci benn côté ci Amérique bi muy Amérique bi nga xam ne ñoom ñoo gën a pauvre da gis ñoo xam ne ay Bolivie ak yooyu dañuy jóge seeni réew di ñëw fii ci Sénégal di ñëw di jàng ci nan la ñuy tëralee son assainissement kon mooy jéego yu am solo yoo xam ne dox nañ ko ci yoo xam ne Sénégal am na ko ci te am nay exemple patent yoo xam ne xëy na ci biir waxtaan wi danañ ci dikk yoo xam doomu aadama ne suñ ko gisee nit ñi fi ko gisee dana leen mën a yee mën leen a xamal exactement fan lañu ci toll. Euh, bu ma dikkaatee noonu laa fas yéenee tërale waxtaan wi. Euh, waxtaan wi nag xam naa ne exposé bi dana jël ay entre trente ba quarante cinq minutes maximum su ko defee suñ defee exposé pare su amee ay laaj yu xam ne nit ñi doomu a nit ñi fi toog bëgg nañ ko laaj pour am ci ay leeral ñu wut ci ay tontu suñu paree exposé bi tamit ñi nga xam ne ñi ngi toog ci euh, ci jataay bi te am ci xam-xam ci li ñu wax xëy na ñun dañ koo gis wala dañ koo dund moo tax ñu koy waxtaan waaye na xam ne ñoo xam ne ci biir jataay bi xay na xam nañ ci luñ ci xamul wala dajee nañ ci wala ñu gis ci luñ ci gisul ñoom ñi mën ci contribuer wax ci bu ko defee waxtaan wi gën a yaatu muy échange boo xam ne ni ma ko waxee ci njëlbeen nga day am diggante man ak yéen waaye ñëwuma ngir jàngal kenn damay ñëw pour weccante xam-xam weccante xalaat euh, sunu jëlee ci àdduna bi Euh, ci atum 2015 bi ñu defee xayma étude dañu wane ne 2,4 milliards ci ay doomu aadama amuñu bërëbu suturlukaay yoo xam ne dafa mucc ayib kon mooy loolu lu muy tekki mooy ndekatu yoo monde bi de am na ñoo xam ne seen biir kër yi suñ bëggee suturloowu tax añ adessiniment dafa nekk dignité dafa nekk loo xam ne dignité doomu aadama la dafa nekk loo xam ne su ko nit def bu bëggul kenn gis ko su ko nit di di topp day bëgg nit këram set muy am na 2,4 milliards yoo xam ne ci àdduna bi seen wàllu dignité mu mënuñ ko dunde ni ñu ko war a dunde mooy lu doy waar nga dégg fii ci Sénégal mu amul lu ñuy wax objectif du millénaire pour le développement objectif du millénaire pour le développement ay joxañ la yoo xam ne euh, kuréel yi nekk ci monde bi organisation mondiale yi Nations Unies Banque mondiale organisation yi ñuy dégg PNUD organisation yi ñuy dégg yëpp dañoo dajaloo ñu ne fii ak 2015 ci atum 2000 ci wàllum wér-gi-yaram ci wàllum assainissement ci wàllum agriculture agriculture ci wàllum nekkinu doomu aadama benn bu ne ñi daal ciy teg ay jublukaay ay ay indicateurs yu leer ñu ne fii ak 2015 de fenn fu nekk war nañ faa àgg fii ñu ne loolu pour ñu àgg fa nag état bu ne gouvernement bu ne da nga cee war a liggéey léegi Sénégal ci at mooma moom boo jëlee ci wàllum assainissement am pour cent kese ci population ñu amoon assainissement xëy na ci wàllum ndox mooy ndox mi ne naan xëy na at nit ñi fi mu toll ndox am na fépp waaye ci wàllum assainissement 30 pour cent rek ñoo ci amoon assainissement waaye diggante 2000 ba 2015 dox nañ ci jéego yi am solo ba fi mu toll nii ci wàllum assainissement Sénégal ñu ngi toll ci 62 pour cent. 62 pour cent population Sénégal fi mu toll nii am nañu li ñuy wax assainissement boo xam ne euh, mucc na ayib te bu nekkee seen i biir kër danañ mën a am bërëbu suturlukaay yu am yoo xam dana leen mën a dana leen mën a jariñ su ma dikkee ci wàllum règlement ak politique parce que assainissement nekkul compétence bu ñu dafa nekk compétence boo xam ne état central ba léegi moom moo ko géré parce que dafa am lu ñuy wax compétence transférée. Euh, euh, nguur gi ci moomilam dafa am lu mu ci jël mu dénk ko maire yi loolu mu dénk maire yi neuf domaines de compétence la ci transféré xëy na du du du du jubluwaay waxtaan bi jërul ñu ci yaatal waaye li mu bëgg xamle foofu mooy assainissement nekkul compétence boo xam ne état bi daf koo jox maire yi daf ko téyel boppam moom moo koy moom moo koy doxalal boppam ci kaw doxalal googu état bi dafa am ministère boo xam ne moom moo yor lu jëm ci assainissement ak wàllum ndox ci ministère boobu am benn kuréel bu ñuy wax ONAS muy office national de l'assainissement du Sénégal office national de l'assainissement du Sénégal état bi daf ko créé 1995 bi mu ko créé ne ko assainissement ci Sénégal dama la ko dénk li jëm ci réew euh, ci dëkk yi euh, ci li fu Sénégalais nekk rek na nga fexe ba mu am assainissement bu mucc ayib. te jaar yoon bi loolu amee kon ONAS mooy organe bi nga xam ne moom moo yor monopole assainissement ci senegal waaye yëmul ci créer office bi kese dafa créer office bi ba pare am ay code lu ñuy wax ay code ay tërëlin tërëlin yu baree baree bari yoo xam ne état bi daf koo teg te tërëlin bu ne day wax ci assainissement am na code de l'eau mooy tëralin bi nga xam ne mooy wax ci wàllum ndox am code de l'hygiène muy tëralin bi nga xam ne mooy wax ci wàllum cet ak tëralin yi wax ci wàllum urbanisme moom mooy dëkk bi nan lañ koy tëralee fan la yoon yi jaar nan la ñuy tracer kër yi nan la ñuy tabaxee ak tëralinu collectivité locale yi sax ci biir tëralin woowu am na fu ñuy wax wàllu assainissement ci environnement. ba pare état bi teg ci defal beneen code bu ñuy wax code la l'assainissement muy def tëralin wi nga xam ne moom mooy jaarale assainissement nan lañ ko war a toppatoo nan lañ ko war a defee ak képp koo xam ne def nga ci lu war def ban daan la la ci état bi wala lan la ci war a teg ba nga xam ne dem na danañ la ci daan daan boo xam ne mën nañoo laal sa poche comme mën nañ la cee daan boo xam daan boo xam da ngay tëdd kaso muy loo xam ne muy kon donc loo xam ne nit ñi war nañ koo xam parce que bari na lu ni doomu aadama di jëf wala di ko def te xamul ne su ko defee mën nañ cee mën nañ ko cee amaan wala ñu tëj ko ci kaso te dañoo wax ne ci tubaab nul n'est censé ignorer la loi kenn warul bañ a xam loi du lu ñu war a bañ a xam loi amul jànguma ko wala dégguma wala xawma ko woon képp ku mën a doon rek mënoo toog police bi jàpp la nga ne la sa permis nga ko permis xawma woon a xam da xam ne permis dañ ko même buñ ko ko war a xam kon mooy loo xam ne lu am solo la danañ ci dikk ci biir waxtaan wi euh, su ma dikkee ci wàllum transport ci biir état bi ci tëralin bi ci code de l'assainissement état bi daf ci wax lu am solo daf ne euh, sunu bërëbu suturlukaay yi nekk ci kër gi foos yi su feesee kenn amul droit gasum pax ci côté bi dem di ko ca sotti boo ko defee ay daan war nañoo dal sa kaw mu ne su su la dalee da ngaa war a wut ab camion boo xam ne war na koo mën a jël yóbbu ko ci bërëb boo xam ne danañ ko mën a toppatoo ba mën a jariñ doomu aadama yi ndaxte soo gasee ci wet gi sotti ko ci yaa ngi lor ki nga dëkkal yaa ngi lor ndox mi nga xam ne war nga koo naan ëllëg parce que day dem du jàll ba dem ba ca ndox ma inf euh, euh, comment dirais euh, yàq ndox ma ba ndox ma doo ko mën a naan yaa ngi lor nit ñi ci xet ki nga dëkkal doomu aadama la yaa ngi koy ameel àq kon muy yu baree baree bari yoo xam ne ay lor yu ànd ak gas gi ngay gas ci wet gi danañ ci dikk bu gën a yaatu te loolu noonu boo ko defee tey bu la service d'hygiène jàppee parce que service d'hygiène ñoom it dañoo am rôle bu important ci wàllu assainissement parce que ñoom sanction yu bari ñoo ko war a def su fekkee ne service d'hygiène jàpp na la war ngaa mën a fay lu toll ci euh, fukki junni ak ñaar ba ci juróom fukki junni ak ñaar yoo xam ne état bi mën na la koo teg te mën nañ laa tëj ñaari at yoo xam ne dañ la koy tëj te noonu loi la boo xam ne bu am la bu existé bu wóor boo xam ne doomu aadama yi xëy na bàyyiwuñ ci xel kon muy loo xam lu am solo nit ki amul droit euh, bërëbu suturlukaayam fees mu koy jël di ko sotti fu ko neex nit ki amu ci droit su ma jëlee ci wàllum traitement traitement bi loolu état bi la incombé incombé wul euh, comment dirais nit ki ménage bi population bi borom kër gi moom lim man mooy bu feesee mu woo camion bi waaye fan koy sotti yoonam nekku ci loolu rôle lu état la moo war a wut ay bërëb yoo xam ne danañ ko mën a defar ba nga xam ne traité nañ ko ci sama ci sama xam-xam defe naa Daaru Muxti amagul station de traitement des boues de yaakaar naa amagu fi am na dëkk yu ko am mais defe naa Daaru Muxti amagu ko parce que boo jëlee Touba defe naa Bosam sax yàggul euh, boo jëlee Mbàkke am na bu fa ak yeneen dëkk ci biir Sénégal waaye li ñuy wax plan directeur d'assainissement Euh, commencé naa yaatu ci ci Sénégal de sorte que lii jubluwaay bi fii ak at yu néew mooy dëkk boo dem ci Sénégal nga fekk fa loo xam ne bërëb boobu xam ne dara lu man di jóge ci ci ci ci biir kër yi dañ ko mën a yóbbu mën koo defar ba mu mucc ayib de sorte ko bu mut bu nit ñi danañ ko mën a jariñoo danañ ci danañ leen mën a jariñ te te jëndil leen lor yi euh, su ma dikkee ci wàllu boroom kër gi ñu bari xëy na umpale nañ ko te daf may dal xëy na dal na ma dal na keneen Euh, parce que sunu sunu sunu sunu euh, comment dire sunu habitude la mu nekk habitude boo xam ne xëy na euh, du habitude bu baax mooy nit day tabax kër ba pare soog di xalaat fan luy suturloo lu ci bari daf ñuy dal même man daf may dal dal na keneen sa morom tey état bi daf jox lu leer daf ne nit kuy tabax kër ak koo mën a doon li nga war a njëkk a def mooy ci plan bi nga génne. fi nga xam ne moom mooy bërëbu suturlukaay bi mu leer nañ dafa war a génn ci plan bi te loolu soo ko génnee sax waru waru amoo droit waru génne ko taxul nga tabax ko soo ko génnee da ko war a yóbbu ci service yi nga xam ne ñooy service yi gën a compétent muy service yi nga xam ne seen rôle mooy valide plan bi valider. Euh, plan bi validé waale euh, bërëbu suturlukaay bi noonu ko defee ñu so lay soog di jox kitis kitis boobu ñu lay jox ci mairie bi lay jóge ngay soog di mën a def construction bi te soo paree war nañu dikkat vérifier est-ce que exactement nanga nga ko waroon defee defee nga ko nii. Euh, ci bu loolu jàllee mbokk yi euh, sànq maa ngi wax ne assainissement su fekkente ne toppatoo wuñ ko ni mu waree day indi lor. waaye suñ ko toppatoo mu indi njariñ léegi njariñ yi su fekkee ne jëriñoo ñëw ko tamit mu lor la ci lor yooyu laa bëgg a wax lor yi li ci ëpp ci wàllu wér-gi-yaram la ak ci wàllu environnement parce que su fekkente ne sànq maa ngi wax ne nit ñi ñu ci bari seen bërëb day fees ñu gas ci wet gi sotti ko ci su ko defee mu indi ay effet indirect yoo xam ne kenn xamul fu muy fu muy mujjee ji ak fu muy jëm te nit ñi duñ ko bàyyi xel te nit ñi duñ ko bàyyi xel parce que su fekkente ne da ngaa am installation d'assainissement boo xam ne jaarul yoon baaxul day indi ñaari xeeti Euh, risques sanitaires ak environnementaux mooy ci wàllu wér-gu-yaram ak suñu dëkkin dafa am boo xam ne moom la ñuy wax euh, effet les risques direct mooy loo xam ne directement maanaam day dal doomu aadama bi ci saase du jaar feneen day accès dal ci kaw bi ci njëkk mooy feebar te matière yooyu di jóge ci ci foos yi li fa nekk ci feebar bu ko buñ ko dee xayma ci buñ ko doon xayma ci ci ci ci ci nombre ay junni junni junni feebar yoo xam ne mën na koo jural nit la te mën naa jural ci surtout ci xale yi xale yi la gën a mën a gën a attaqué muy feebar yoo xam ne yu doy waar la yoo xam ne duñ war a bàyyi xel la yeneen xeetu feebar yi mën a indiwaat mooy siburu te ñun ñëpp xam nañ ni siburu li muy rey ci monde bi sida yi sida mooy feebar bi ñëpp gën a ragal bu ñu déggee na ngaa sida ñëpp ko yaakaar na ngay dee te boo sibburoo sibbiru ni muy rey te sida reyu ndaxte doomu jàngoro sibiru day jóge ci biir ndox yooyu di màgg di judd dem di piqué doomu aadama bi di ko sol feebar bi su ko defee feebar boobu di law dem feneen te li koy waral bokk na ci assainissement bu bon wala nga koy toppatoo noo xam ne waroo koo toppatoo muy lenn ci lor yi xam du ko indi yàlla nañ ci euh, effet indirect yi mooy li mu wax sànq mooy bu fekkee ne da gas sotti ko boo ko sottee ndox mi jaar ci suuf si dem ci nap phréatique bi dem ba ci nappe profonde bi su àggee ci nappe bi infecté nappe bi wëlbatiku yow xëy na ñun li ñuy def mooy gas yi forage gas ay teen gas ci côté bi léegi ndox yooyu ñuy naan wëlbatiku ndox mi doomu jàngoro nekk ñi naan ko am feebar yoo xam ne kenn xamul lu muy fu muy jóge bi ci topp mën nga koo def ci cours d'eau nit ñi dem sangu ci wala buñ ci sangoo. feebar dugg leen feebar boo xam ne feebaru yaram la nekk feebar dermatologique seen yaram yi di picc ñi xaw a dee muy jàngoro yoo xam ne yu yu doy waar yoo xam ne euh, matière boobu da koy da koy da koy indil doomu aadama donc ci suñu wàllu environnement muy fi dëkk muy suñ dëkkandoo bi nga dëkkal boo xam ne da ko koo war a da ko cee war a sóoraale muy ci wàllum euh, écologie muy ci wàllum économie ba ci économie bi sax da koy laal parce que tey jii dañ ne assainissement soo ci investir un franc bu ci état bi investir un franc mooy wàññi na ci budget santé presque neuf francs kon mooy investir ci assainissement moom mooy investir daanaka ci sante c'est la même chose mooy ñaari affaires yoo xam ne dañuy ànd mënuñoo taqali ko parce que mënoo am wér-gi-yaram te amoo assainissement bu jaar yoon. Euh, bu fekkente ne tamit doomu aadama yi euh, defuñ ko niñ ko war a defee muy assainissement bi risque ci environnement yi dafa bari lool dana dem bay laal mala yi yi nga xam na ñoo nekk ci euh, ci environnement bi dana dem bay laal même gàncax gi nga xam ne ñu ngi ci ñu ngi biir ñu ci biir ñu moo ñu wër di sunu nekkeen te gàncax ak mala yooyu ñooy ñi nga xam ne dañuy dund ñoom tañ bari njariñ lool ci suñu dund ndax mënuñ fee ñàkk kon muy loo xam ne dañ ko war a jël en compte euh, boole enjeux yi ak risques yi lu am njariñ la pour ñu mën a protéger suñu environnement ak suñu sunu sunuy population léegi ci kaw loolu. ñun ban comportement lañ war a am ñun ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ak loolu te duñu taqali ko ak moom ndax suñu borom moo ñu bind bindaale ñu ko muy nit ki li mu war a njëkk a sàmmoonteel ci këram bokk na ci suy defar këram mu defar bërëbu suturlukaay boo xam ne dana adapté dana mucc ayib boo xam ne dana mucc ayib dana respecté norme yëpp te loolu li koy li la koy may mooy sooy defar sa plan kër nga boole ko ci ba pare boo koy valider nga jaar ko fi ñu ko war a jaar comme ne ma ko waxee sànq ñi fexe ba tamit toppatoo ba ca war a ba ca war mu am ca ñi fexe tamit ba xale yi ñi xam ne ñoom ñoo gën a vulnérable ñoom ñoo gën a exposé xale yooyu ñi fexe ba ba di leen ko sorile fexe ba sensibiliser leen fexe ba toppatoo leen de sorte que duñ ko jege benn yoon ba pare teg ci. heure bu fekkente ne sunu foos fees na wala lu mel noonu arrivé na ñi woo ki nga xam ne moom lañu war a woo muy camion bi mu ñëw viréel ñu ko yóbbul ñu ko ci bërëb yi nga xam ne mooy bërëb yi ñu ko war a yi ñu ko war defaree defare euh, sànq maa ngi wax ne euh, état bi rôle bokk na ci mu tabax fi nga xam ne fa lañ war a yóbbu matière boobu parce que borom kër gi mënu ko tabax boo xoolee dëkk yu bari am nañ ko waaye dañ naan concentré. Euh, pollution bi moo gën nga tasaare pollution bi su fekkee ne amagul ci dëkk lu ci bari ni ñuy def mooy maire bi ñi nga xam ne ñoo ŋànk dëkk bi dañ naan de bu ñu demee fii ak 5 kilomètres 7 kilomètres ci ginnaaw dëkk bi foofa képp ko lool amet nañ ko fa dem tour en attendant ñoom ñu koy wutal fenn parce que bu fekkee ne defuñ ko noonu foo fekkee da ngay génn 2 kilomètres 1 kilomètre 500 mètres nga koy tuur day mujj indi jafe-jafe te station yooyu noonu suñ ko tabaxul dana dem ba lépp ci doomu aadama bi lay dikkaat danañ dikkaat ci waxtaan boobu parce que am na vidéo yu may wane yoo xam ne ci biir vidéo yi dañuy gis ne surtout ci Sénégal euh, ci dëkk yu bari dakaar moom ñoo fu ñoo ko njëkk am station traitement yi mais soo demee ci yeneen dëkk yi commencé nañ ko faa tabax ak même traitement bi sax dem na ba weesu benn niveau boo xam ne xelum doomu aadama pour mu pour mu jot ci pour mu maanaam pour mu daj ko du yomb suñ ko dee wax yaakaar na sax. loolu warul mën a am waaye ci vidéo yi xëy na suñ ko seetaan dañ comprendre ne lii lu mën a nekk la lu am la lu nit ñu di jëfe la euh, loolu mooy li ma bëggoon wax ci wàllu wàllu lor bi suñ dikkee ci wàllum traitement bi ak valorisation bi mooy nan lañ ci mën a jariñoo muy njariñ yu bare bare bare dafa am benn américain bu ñuy wax Bill Gates Bill Gates bi képp xaalis ci monde bi dafa toog mu xalaat ne assainissement war nañ ko mën a def valeur warul war a nekk loo xam ne rek dañ koy jël ñu koy son di ko sat di ko son di ko sat di ko daw waaye valeur la war a nekk doomu aadama bi warul war am kersa di ko waxtaan di ko xool di ci xalaat di ci gëstu mu dajale ay chercheur ay boromi xam-xam yu bari génne xaalis bu takku mu ne leen dama bëgg yéen seen bopp ngeen xalaatal ma ci machine boo xam ne suñ ko defaree machine bi day defar courant di defar ndox mu sell mu sell laa wax ndox mu sell bu jógee ci assainissement ba pare di defar engrais boo xam ne danañ ko mën def ci mbay mi bi mu ko defee mu génne xaalis bu takku jox ko ay ingénieur ingénieurs yi xalaat ci at yu bari ba génne li ñuy wax benn prototype benn exemple machine xëy na danañ ko gis après ci inter ci kii bi su may projet affaire bi machine boobu États-Unis la nekkoon mais Sénégal lañ ko njëkk a testé ci Dakar mi ngi fa présentement ñu ngi koy testé mat na ñaari at ci Sénégal machine boobu day produire courant day produire ndox day produire li ñuy wax dóom cendre te cendre dafa làmboo ay njariñ surtout ci wàllu suuf xëy na lay loolu du domaine bi mais buñ ci duggoo danañ ci mën a wax lu gën a lu gën a yaatu hmm? day day def sax bay dimbali. baykat bi muy xeex yenn jàngoro yi ci biir toolam kon lu am solo la machine boobu muy machine boo xam ne su jëlee matière bi da ko dana ko mën a transformer def ko énergie def ko def ko ndox def ko cendre exemple boobu li tax mu koy citer mu intéressé ma mooy su ma jëlee commune bu mel ne Daaru Muxti muy dëkk bu mag muy dëkk boo xam ne li fi liñ fi mën a jële ci njariñ loolu bari na parce que liñ fi produire ci matière bi bari na ba pare teg ci am na mbalit moo xam ne mi ngi fi war naa sonal nit ñi te machine bi machine la boo xam ne mën naa boole loolu ak mbalit di ko defar bu boobaa dangay ngay régler da ngay régler ñaari problème da ngay régler mbari euh, problème mu mbalit régler problème mu euh, assainissement boue de vidange mais mbalit yi ñaar kese la ci dul jël machine bi muy ay verre mooy verre ak feer feer moom kenn gisatu ko ndaxte gisatuñ ko mooy nit ñi dañ koy jël ñoom ci seen bopp di ko utiliser di ko jaayaat te ñaar yooyu la machine waaye lépp lu weesu lool machine mën na koo jël mu togg ko defar ko ba nga xam ne dana mucc ayib jariñ doomu aadama yi. assainissement bi avancé na avancé goo xam ne ci wàllum production de biogaz mooy énergie. fi mu toll nii dem nañ ba nit ñi mën koo jël utiliser ko defar ci biogaz muy énergie boo xam ne nit ñi dañ koy mën a jël doomu aadama yi danañ ko mën a jël war soit ñi togge ko togg sa bul neexee nga def ko ci wala ñu jël ko def ko noo xam ne courant lay mujj nekk di mën a jariñ nit ki ci këram wala mu koy jariñ ci foo xam ne day consommer courant lu bari ba pare day permettre li ma waxoon sànq parce que da ngay parce que bout de vidange dafa nekk produit boo xam ne métaanam dafa wàññeeku mooy gaz bi nekk ci kawam bu yàggee bu yàggee ci fi muy nekk de sorte que dañuy jël produit abattoir yi mooy liy jóge ci euh, fi ni reye nag yeeg yooyu ak xar yi ak lii nga xam ne mooy déchets de marché yi buñ leen boolee day yokk bu baax a baax a baax gaz bi muy produire te gaz boobu muy produire mën nañ koo transformer ba am ci électricité électricité boobu nga mën koo jël nga branché ko ci benn lieu public benn école pourquoi pas jàkka bu ko defee facture wàññeeku pourquoi pas bari na fu ko mën a defar foo xam dana mën a jëriñ doomu aadama yi ba pare danga mën a fexe ba mbalit mi wàññeeku bu baax baax ci dëkk bi beneen bi mooy exemple bi may bëgg a wax maa ngi ko gisee Kenya Kenya di benn dëkk bu nekk ci Afrique ci ci Afrique Afrique de l'Est euh, ñoom dem nañ ba àgg ci niveau boo xam ne produit bi dañ koy def ba jigéen ne diwlin mais du diwlin bu doomu aadama di lekk na diwlin la boo xam ne dañ koy mën def ci industrie mooy mën nañ koo def ci saabu mën nañ koo def ci ci ci ci ci ci omo kotol ci leneen ak leneen loo xam dañ koy utiliser ci seenu dund kon mooy wax ne niveau de traitement bi niveau de traitement bu élevé la boo xam ne pour nit xalaat ko sax jafe na de sorte que produit bu dikkee amul lenn lu ci des liy dugg moom exactement buy génn ay njariñ lay génnewaale darañ jinne lor bari mu génnewaale ay njariñ njariñ yoolu bool na ci diw bi boor nañ ay protéines protéines euh, ay ferñeent la yoo xam ne nit ki daf koy utiliser ci wàllum ci ci dañ koy utiliser lu bari ci lekku euh, comment dirais ganaar yi wala lekku yenn yenn mala yi ñoom ci seen mala yi dañ koy utiliser ci vidéo bi da ngay gis ne sax danga koy gis ni ñu koy utiliser di ko jox mala yi di ko def seen i lekk. dañ ciy defar tamit engrais euh, nga gis ne am na producteurs yoo xam dañ leen di introsé ci vidéo bi ñu naan bi ñu commencé utiliser euh, matière boobu di ko def ci seen tool yi. seen rendement yi dafa yokk bu baax a baax a baax ba pare dañoo gagner sur le plan économique mooy liñ daan fay ci seen engrais yi dafa wàññeeku ba pare seen rendement yokk muy lu am solo euh, kon mbokk yi euh, damay daal di wax suñu xaadim su fekkee ne vidéo yi disponible na suñu xaadim hmm? ñu projeté leen su ko defee ma jëm koo commenter benn bu nekk ma jéem a expliquer nit ñi. Euh, lan la lan moo nekk derrière ak lu tax moo koy wane parce que damaa bëgg nit ñi ñi xam ne njariñ yooyu ñuy wax ci euh, bout de virage lu dë lu dëggul la lu reyal la lu am la loo xam nit ñi ñu ngi koy dund te nit ñi ñu ngi koy gis fi mu toll dafa nekk business bu am solo boo xam ne doomu aadama yi bay boo ji bàyyi ci xel parce que dañ naan rêve bi lan la ëllëg li nga xam ne mooy idéal bi li nga xam nit ñi moom la ñuy xalaat dëgg dëgg dëgg dëgg mooy suñ demee fii ak i at. ku am sa bërëbu suturlukaay bu nit ñëwee ne la dama koo soxla nga ne ko dama la koy jaay dama la koy jaay parce que boo moom da cee war a defi valeur da cee xaalis foofu lañu war a àgg ci kanam euh, ñi dañ koo dummóoy doxo ba xam ni ñaa ngi gis waaw waaw baax na bisimilah euh, donc fii vidéo bi mu wane Kenya la Kenya mooy dëkk bi ma doon wax sànq bi nekk Afrique du Sud boo xoolee muy dëkk bu mag bu bari ay ay ay ñu fay yeewoo muy dëkk bu. dëkk bu dëkk bu bu riche aussi ci benn côté bi euh, ci ci ci ressource naturelle muy dëkk aussi boo xam ne dafa bari problème problème assainissement boo xoolee vidéo bi li wane nga xam ne fii dëkk bu bari ay problème assainissement la dañoo xayma ñoom ci seen àdduna ne fii ak ay at biñ toll quatorze mille la ñuy produire ci affaire boue de vidange te fii ak euh, deux mille trente vingt-huit mille tonnes lañ ko produire léegi nag am benn entreprise entreprise bi. dafa ñëw mu mettre en place pour jéem a gérer lu lim man ci bu ci ci ci boue de vidange bi mu ko defee mu defar ay toilettes publiques toilettes publiques yooyu da ko def ci lieux publics yi ku ko jariñoo ku ko bëgg a jariñoo da ngay ñëw nga fay nga jariñoo ko soo xoolee vidéo bi ñu ngi lay wan production de gaz bi di la wan euh, protéine bi di la wan dëkk bi nan la wel ci wàllum assainissement heure bu saa suñ toogee ay 3 mois 4 mois quelques mois dañuy dem ñi dellu ci bërëb yooyu ñi jël ko def ko ci ay bërigo euh, da nga da nga gis ci vidéo bi ci kanam tuuti ne bërigo yi lañ jël suñ defee ci bërigo yi euh, kooku noonu day dugg ci toile parce que dafa fay mooy fay gi ma doon wax sànq day fay pour dugg ci biir parce que su paree nag léegi ñoom dañ fay jaar def ko ci ay bërigo mu ñoo ngi nit mooy mooy bi la ñu wane dañuy ñëw léegi def ko ci ay bërigo suñ defee ci bërigo yóbbu dugal ko ci seen camion yi su nga nee seen camion yi soo ko yóbbu nag ci seen usine bi nga xam ne fa lañ koy traité ci kanam tuuti danañ àgg ci usine bi ñu ngi nii ci usine bi suñ agsi ci usine bi dañuy jël produit bi léegi ñu dugal ko ñu sotti ko ci biir ci usine bi su ko defee usine bi moom moo koy séparer séparer matière bi euh, séparer ndox mi jël matière bi def ko engrais ba pare ñi jël larve yi ay larve la ay genre euh, ay ay ay kii la ay larve yoo xam ne day euh, day day développé wu ci biir produit ci biir bu de vidange larve yooyu ñooy def ba nekk ay protéines gis nga jalu jalu engrais bi léegi ñu utiliser ko mooy kees yi ngeen gis ni bu ngeen xoolee ci biir gisoo larve yi loolu mooy larve yi loolu la jël fexe ba mu bari ñu développé ko larve yooyu moo ngi nii bu paree nag noonu lay mel lii mooy protéine bi larve yooyu bu demee ba wow mooy nekk su forme de protéine léegi nag protéine boobu buñ ko jëlee mën nañ cee euh, mën nañ koo def ci biir aliment comme ganaar yi mu doon expliquer sànq wala ñu jël ko def ko comme engrais ni ma doon expliquer sànq def ko engrais gisoo engrais bi ni mu ay saag yu bari lañ ko def su ko defee producteurs yi moom la ñu utiliser waat seen tool yi su ko defee gën a yokk seen rendement kii ni benn producteur bu ñuy introsé la ci vidéo muy expliquer ban njariñ la am moom muy ñaari producteurs yoo xam ne kii tomate lay def kii di def euh, beneen culture bi dafa maa sori moo tax gisuma ko su ko defee ñoom ñaar ñëpp ñuy expliquer njariñ li nga xam ne bi ñu jëlee engrais boobu def ko seen tool jëlee muy kon njariñ li may wax ne am na ci biir bout de vidange yi nekkul ay lor kese te doomu aadama bi su jàppee ne lor la du ko jariñoo te bu ko jëriñoowul da koy bu ko jëriñoowul mu lor ko ndax dafay làmboo lor ak njariñ da koy jariñoo bu mañ laa lor waaye boo ko jëriñoowul mu lor la kon nag nañ ko jariñoo moo gën ñu koy bañ a jariñoo te dignité la dafa nekk loo xam ne mënta ñàkk ci nit il faut nit ki ci boobu dafa ànd ak doomu aadama donc il faut ñu koy fexe toppatoo na mu gën a mu mucc ayib de sorte que duñ ci mën a am benn jafe-jafe. defe naa des na bi ay vidéo la sëñ waa bii jeex na mën nga dem ci beneen. Euh, sanq maa ngi wax naan euh, benn américain milliardaire bu ñuy wax Bill Gates moom moom moo nekk nii ci photo bi sax moo ëpp xaalis ci monde bi. Euh, moom moo defoon recherche boobu machine bii ñuy gis ci ginnaaw mooy machine bi nga xam ne mooy machine bi mu defoon xaalis bu bari bi ne ay ingénieur nañ ci xalaat génneel ko machine boo xam dana produire ndox produire électricité produire cendre soo xoolee machine bii fi mu toll nii mi ngi Dakar am na beneen vidéo boo xam ne da koy wane ci biir Dakar euh, machine bee nekk nii euh, da ngay de bu ñu dikkee ba dépoté ko ci moom moo koy jël mu transformé ko électricité France da nga gis ci kanam tuuti Bill Gates di naan ndox mi. lim jublu ci naan ndox mi moom milliardaire la bari na xaalis euh, te ndox mi ñàkkul ndox moom naan waaye da cee jublu naan ko pour wan ne nit ñi mën nañoo euh, njariñ li nekk ci biir bout de vidange mu ko expliquer muy njariñ loo xam ne lu ab njariñ loo xam ne doomu aadama bi su ko xamul mën na koo lor parce que jariñoo ko moo gën mu lay lor waaye bugg damaa bëggoon tamit poser benn question boo xam ne question la boo xam ne ñun ñiy liggéey ci programme bi daf ñoo yàgg daf ñoo yàgg sonal dañoo yàgg a toog di ci débattre euh, ci wàllu diine foofu laa ko bëgg a poser xëy na man sama xam-xam màccul jëm ci waaye fii ay xëy na am na ñoo xam seen xam-xam màcc na ci mooy ndox kañ lay kan lay kañ lay sell ci lislaam loolu ñun yàgg nañ koo xalaat di ci waxtaan waaye ba léegi. trouvé guñ ci consensus kenn ku ne da ciy dikk di waxe nii kenn ku ne da ci waxe xalaat ñii d'accord nañ ci ci ñu bëggoon a xam ñun ci suñu bopp tamit xëy na bu ci biir jotaay bi sëñ bi kenn mën ñoo wax ci ndox na kenn lay sell ci lislaam kenn lañu wax ne ndox sell la ci waaye ñun liñ mën a jàpp mooy ci wàllum bu dee luñ mën a naan ndox mi jàpp nañ ne sell na parce que OMS organisation mondiale de la santé dafa tëral ne ndox de pour ñu mën koo naan lii ak lii ak lii ak lii lay làmboo ñun suñuy analyse mi ngi ni di ko naan bi ñu defee suñu analyse ndox moom exactement dafa dem ba dépasser sax norme yooyu kon muy ndox moo xam ne ñu mën nañ koo naan moom lay wax ci ci foos yi lay jógee ñu def ko ba agsi waaw ci foos yi lay jóge ñu def ko mu ba mel nii waaw moom laa expliquer sànq ci ci assainissement kër yi ci foos yi fa lay jógee ñi koy transformer di ko génne def ci courant def ci centre ba def ko ndox moo xam ne ndox mu sell la mu doomu aadama mën a naan te du ko yàqal dara ci wér-gu-yaramam waaye nag xamul mooy ñun. ginnaaw suñu xam-xam ju ji mooy diine lan la ci wax ci wàllum wàllum wàllum wàllum kii euh, am na ay li ñuy wax barrière psychologique loolu dañ koy étudier man mii di wax ak yow ak sama moroom ak keneen lool suñ la ko waxee mën na laa tënk ci pour nga jariñoo ko da lay tënk bu nee la yow ndox mii ngay naan de sànq ci ki sànq rek mooy ndox mi xam ne moom la jëlee ci kii bi rek da tënk barrière psychologique bu garaaw la man ak sama moroom xëy na man am naa ci position keneen am na ci position parce que li sëñ bi sànq maa ngi déglu ci vidéo bi sàng ci euh, conférence bi may ñëw waxtaan bu am solo ki doon wax sànq mooy tubaab yi dañoo dem ba coloniser waat ñu dem ba dem ba dem ba moomaat ñu ci tënkaat ñu dañoo tënkaat après waxtaan bi loolu lay waxaat ban wedd lu bare bare bari parce que ab scientifique soo ko tegalee. wan ko preuve ne ko ndox mi de am na léegi dafay naan moom du xalaat da naan directement daan ah ndox mi de sell na man lii sell ci ndox ci man mooy lii waaye nitu keneen bi am na nit koo xam ne ma nga naan non ndox mi day fi mu jógee man du ma ko naan lii ak lii léegi da sorte que jéego yu baree bari nit ñi ngi ko ci def di leen sensibiliser leen expliquer waaye jubluwaay bi dëgg-dëgg ci Sénégal du pour naan ko loolu ma leeral ko tamit jubluwaay bi ci Sénégal du pour naan ndox moom ndax Sénégal amuñu problème ndox ndax ndox mi mën nañ koo naan waaye ma am na yeneen njariñ yoo xam ne mën nañ ko cee defaat mën nañ koo jël ñu defar ci ay parce que H2 la ak O soo ko jëlee muy eau de boo xam ne mën nañ koo jël def ko ci ay batterie oto def ci leneen ak leneen ak leneen loo mën nañ ko cee def waaye jubluwaay bu dëgg dëggu naan ndax nit ñi ñàkkuñu ndox mun naan waaye dañoo bëgg a wan ne ci yeneen dëkk yoo xam ne xëy na nangu nañ ko ñoom loolu mën a nekk la ndox moom ndox mun mën a naan mën nañ ko cee génn euh, video bi xaarit di wane nag mooy bi ñu ko indee ba Sénégal ba installé ko fi fii nii Dakar la ci benn station bu nekk Dakar fa lañ ko installé Euh, mu commencé di fonctionner bu baax a baax ñu ci test yi mais ba léegi jeexul kon muy am na beneen vidéo bu des xaarim defe naa de ah beneen vidéo bu des. mën nga teg beneen bi xaarim. ci biir exemple yi waxoon naa sànq ne am na exemple boo xam ne maa ngi ko jëlee euh, Afrique du Sud mooy bii nii di di génn Afrique du Sud aussi muy dëkk boo xam ne dëkk bu am doole ci Afrique euh, bu rëwul ci Afrique sax defe naa mooy dëkk bi bi bi première puissance africaine Afrique du Sud euh, fii nii ñi ma ne man dem naa fa dem naa ba ci machine bi fi mu nekk nii visité ko sax ci Afrique du Sud muy machine bu am solo boo xam ne mairie Afrique du Sud. ñoom organiser na wu nañu de sorte que seen ñi dëkk ca dëkk ba surtout Durban dëkk bu ñuy wax Durban euh, Durban Durban benn dëkk la bu nekk ci Afrique muy dëkk bu am doole bu riche dëkk boobu ña dëkk ca dëkk ba ñooñu ci wàllum assainissement duñ fay dara lépp dafa gratuit mairie bi moo ko jël en charge mooy li max sànq naan sunu njiit yi doon na baax yenn saa ñi génn fi nekk dem ci yeneen dëkk yi. xool la fay am waxtaan nañoo xool nan lañu organiser woo ba agsi fii ngir ñoom it seeni seeni seeni seeni administré mën a nekk ci conditions yu baax boo xoolee euh, vidéo bi nga gis étiquine yi Afrique du Sud ñoom dañoo développé benn machine machine boo xam ne suñu jëlee euh, fosse yi ci kër yi parce que juróomi at yu ne dañ koy jëli ñoom par juróomi at lañ koy vidange suñ ko jëlee ba indi ko dañ koy def ci machine bii ngeen di gis suñ ko defee ci machine bi machine bi da koy jël mu dëbb ko wal ko euh, bés ko ba mu ba ndox mi dañ mu jël matière bi lépp luy doomu jàngoro boo xam ne mën naa lor doomu aadama mu génn ko ci leneen li mu jël ko def ko ci def ko ci agriculture bu ko defee nit ñi mën cee bay machine bi aussi day produire énergie lii nga gis gisoo ni buy génn day mel ne genre genre genre euh, brindilles yi lay génne su ko defee ñu def ko ci ay sac saagi suñ ko defee moom la moom la agriculteurs yi ñëw di jënd derrière suñ ko jëndee nag loolu ñuy jënd moom lañ jël def ko seen tool yi bu ko defee mu créer valeur pour étiquette ni mais aussi mu nekk loo xam ne tamit day sellal de suñ dëkkuwaay sellal sunu nekkeen kon loolu mooy vidéo bi ma mujj bëggoon a mujjee partagé muy ñeenti exemple ñetti exemple yi nga xam ne indi woon naa ko tey ci waxtaan wi ci li nga xam ne mooy njariñ lii nga xam ne moom la euh, euh, bout de virage maanaam euh, may fàttali tënk rek ne lor yi bari na nit ñi war nañoo xoolaat seen taxawaay ak seen gis-gis ak seen doxalin ci wàllu assainissement parce que dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci dundu doomu aadama parce que yàlla dafa ñoo bind bindaale ñu ko te duñ tàqali ko moom faw gi fi génnuñu àdduna muy loo xam tamit soo ko toppatoowul na mu ware mu indil la ay lor ba faw soo ko toppatooyee mu indil lay njariñ yoo xam ne mën na laa dem ba indi la ci wàllu koom benn damay terminer dara rek dafa am benn pays Afrique benn jeune ingénieur koo xam dafa jàng ba am bac plus nekk ingénieur nekk kàngam bu mag bi mu ñëwee wutiwul liggéey comme ñun dem ñu koy jël dafa dem liggéey ci assainissement installé ay toilettes am fépp ci biir dëkk ba ci toilette ci lieux publics yi ci fu mu installé ko ba pare def ci benn business derrière business boo xam ne dafa diversifié di mën a jaay carte crédit di jaay leneen nit ki su ñëwee soxla boppam dana mën a suturlawu génn fay bu paree moom loolu mu jël derrière mu transformé ko defar ci énergie bu am doole li ma jëlu mooy ñun jeunes yi. nañu xalaataat nan la ñuy mën a dimbalee sunu gox nan la ñuy mën a taxawee ci sunu gox bari nay opportunité yu am yoo xam ne nit ñi dañ cee xalaatul waaye buñ ci xalaatoon gis ko kon nit ñi war nañoo gën a gën a góorgóorlu gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a góorgóorlu gën a xalaat nan la ñuy def ba dimbalee ba dimbaliku ci li nga xam ne mi ngi ci mu ngi ñu wër te te te soriwuñu te buñ ko toppatoowul mu lor ñu euh, njariñ yi bari nañ communes yi maires yi euh, euh, ñi ñu jiite ñoom seen rôle dëgg-dëgg mooy fexe ba traitement bi di jaar yoon te traitement boobu pour mu jaar yoon il faut ñuy fexe ba ciy créer valeur tant que créer wuñ ci valeur xëy na duñ ci sawar parce que assainissement li tax politique bi lu ci bari du ci bëgg investir dañ koy gas te politique bi li ko intéressé mooy lu ñuy séen su dee da ngay gas nag moom bu bëggee defi milliard gas ga da koy da koy da da da koy négliger mais suñ faxee ba démontrer politique bi ne ko yow assainissement bi dey soo ko jëloon tey installé fii unité de euh, production de biogaz installé fi omniprocesseur installé fi beneen unité. danga fexe ba baykat yi nekk ci gox bi yëpp seenu mbay dooruñ jëndati engrais danga fexe ba am courant boo xam ne danga ko mën a def def ko ci sa école def ko ci sa lieu public da mën a fexe ba am centre wax da koy da mën a fexe da nga mën a fexe ñi wax leen exactement njariñ yi ci am su booba politique bi dana sawar génne xaalis dugal ko ci te su boobaa bu ko ci dugalee dana mën a jariñ dana mën a jariñ askan wi kon mbokk yi loolu laa indi woon tey ci waxtaan wi di dolliwaat di sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant Serigne Touba sunu sëriñ sunu yaakaar di di dégtalaat sunu mbégte euh, waa comité d'organisation euh, Al Wafa ci waxtaan wi euh, di wax ne di fësal sunu mbégte lool ci ci teew gën fi teew ak bokk si gën ci bokk si di li ma wax sànq ci njëlbeen waxtaan wi rek xëy na fii ci biir mbooloo mi am na ñoo xam ne sax. Euh, xam nañ ci lu ma ci xamul parce que waxtaan ci mbooloo yombul da nga dayanteeg boroom xam-xam boo xam ne la ngay wax moo la cëpp xam-xam fuuf ba pare noppaale ko waaye li may ñaan mooy képp koo xam ne li mu waxtaan am nga ci xalaat boo xam ne war nga ko mën a génne euh, dégtal ko doomu aadama yi mu jariñ leen ñoo ngi leen di ñaan ngeen ngeen jël micro bi ci ku ci am benn question boo bëgga a laaj li jëm ci li mu waxtaanee. Euh, incha allah soo ko laajee danañ ci jéem a indi sunuy sunuy réponse sunu kéemtalaay kattan asalaamaaleykum wa rahmatullah. bismillahi rahmaani rahim euh, mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di sant bu baax sunu professeur bi nga xam ne moom la ñu tànnoon tey ci thème bu am solo bi nga xam ne muy wax ci wàllu assainissement. muy lu am solo ci dëkkuwaay ndax dëkkuwaay lu mu baax baax baax te amul assainissement yaakaar naa ne dëkkuwaay ba du sell ñu fa dëkk duñu mën a am wér yaram ci biir loolu itam ya nga xamante ne way dëkk ya fa dëkk dañu koy faral di bàyyi yooyu itam ñu fexe ba di ko mën di jëriñoowaat ci seen dund loolu lu ko ëpp solo amut te ci biir loolu yaakaar naa ne mbokk yi doon déglu waxtaan yi daañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax bu ko defee am na ay points yu bari yoo xam ne ci biir waxtaan wi mu doon waxtaanee tudd na ko lu mel ni desit yooyu nga xam ne doomu aadama yi dañ koy faral di bàyyi ñu koy mën di def ci biir tool yi muy jëriñaat wàllu gàncax gi beneen bi ci des muy ndox mi ñu mën dem ba di ko war a mën di ko jëriñoowaat yaakaar naa ne loolu lu am solo la euh, ci biir réew mi ñu nekk nag muy sénégalais ak ñun ni ñu yàlla bindee. yaakaar naa ne xaalis dong ngay wax ne ci sobe la génne xaalis rek ngay mën a wax ne ci sobe la génne ñu jariñoo ko te duñu laaj duñu am benn sikki sàkk waaye lu dul loolu faw mu am ay ay ay ay sikki yu ci nekk waaye loolu lépp ànd ak boroom xam-xam yi bu ñu ci tëralee ba ñu mën koo jëriñoo yaakaar naa ne loolu du am benn jafe-jafe ci jëfandikoo ko muy wàllu ndox moom mu doon wax su ko defee ñu ngi koy sant bu baax ci waxtaan wi am na solo laaj yi bari na daañu ci ñëw léegi su ko defee waa daaira Muxaddamatul Xidma ñoom itam yebal nañu fi délégation bu am solo ci njiital sëñ Abdou Khadir Niang ak sëñ Abdoulah sëñ buso ak sëñ Alhaaji Fàllu Njaay ñoom ñëpp ñëw nañu fi teew nañu fi muy teewaay bu am solo su ko defee ci biir loolu daañu tànn sëñ Alhaaji Fàllu Njaay mu ñëw def ab taxaw seetlu ci lii nga xam ne moom la sëñ bi doon waxtaane moom itam mu doon adjoint maire Touba yaakaar naa ne lii ñu doon waxtaane dana ci mën a def ay taxaw seetlu yu am solo ndax ci loolu la ñuy yëngatu yaakaar naa ne dañ koy jox kàddu gi euh, mu def taxaw seetloom suñu noppee ñu dugg ci li nga xam ne moo aju ci laaj yi nga xam ne moo aju ci lii sëñ bi doon waxtaane wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. a'uuzu billahi minash shaytaani bismillah irrahmani irahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashaabihi wa sallama taslima asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen ziara di leen baalu xaq di leen baalu xaq ci weeru tedd wi mu shahr ramadan di am mbégte loo teew ci dëkk bu tedd bi di dëkkub lislaam yaakaar naa ni su fekkee ne dëkk bi lu mel nii am na fa dañoo xam ne dëkk bi yayoo na ko ñu ñëw fi nag ni ko sëriñ bi waxee léegi rek ànd ak membre lenn ci membre yu daayiru Moukhaddamatoul Khidma di seeni bokk ñi nga xam ne ñu ngi def yu mel nii ca Touba ca jumaa ja te bañ ko tàmbalee ba léegi ñu gis ci njariñ ndax gis nañ ne kër yi war a mel ne Touba yépp ñu ngi doxal lu mel nii ci loolu lu am solo la rawatina nag bi ñuy ñëwee dañu fekk waxtaan wu neex wi nga xam ne dégg nañ ko mu am solo lool muy mawduu boo xam ne war nañ di ko traité waxtu wu nekk ndax dafa bokk ci dund doomu aadama man bi muy wax dafa mel ne damay dund li muy wax ndax yàlla dafa def may adjoint ca meeru Touba di génn bitim réew di dox ci yu mel nii bu yàggut la dem marok ci lu mel nii gis noom ñoom nañu jekkoo assainissement nañu jekkoo wàllu mbalit nga xam ne bokk na ci seen développement ca loolu ñun ñii tamit ñu war caa dox ay jéego war a mel na ñoom mel na ni mu wax nag ci assainissement muy commune Darou Moukhty ak commune Touba ak yépp war nañ cee tirer leçon jéem a jokkoog mbokk mi ne xam naa ne ku jokkook moom mel na ne da nga ci am ay loo mën a defaree sa dëkk ndax mel na ne maîtriser na li muy wax ca xam na ko ndax machines yi ma jot gis mu wane ko fi gis naa ko gis naa ci yenn yi dem naa ba fa ñu nekk yenn yi ci des gis naa yeneen nit yu mel ni ñoom yoo xam ne gisuñu leen fii ci yooyu yëpp ci wàllu assainissement rek la ñuy dox assainissement nag ni mu ko waxee day lu am solo ci dëkk dëkk bu la ëpp assainissement rek gën laa baaxut dund ndax matière yeeg ndox yee nga xam ne mi ngi daje di xeeñaat di duggaat ci doomu aadama bi ngelaw li di ko indi mu koy duggaat loolu buñ ko assainissé wut muy dem dafa indi beneen lor boo xam ne dana ko dugalaat ci biir dëkk bi ba tey boo gisee lu mel ne Touba ñu sonn ci assainissement ba lool mu jafe lool dama koy wax mooy day mbir moo xam ne nii liggéey ci dafa jafe ndax nekkut ay tabax wala ay taax yooyu teg ca kaw assainissement ci suuf daanaka nga ko mën a jaarale maa ngi wax lu mel ni état Sénégal mi ngi ci góor góorlu góorgóorlu na Touba gi ñu dëkk def na fa lu war a mat fukki milliards ci biir Touba waaye feeñut lu tax feeñut dafa nekk ci suuf mbir na boo ko dee def nekku tabax yu ne faa ñu séen ko dangay ngay jàpp ne sax defoo dara fekk yaa ngi def ndax boo ko defee ba pare tëlee nga jaaraat ci kaw nga jaar ci suuf fekk man ca suuf ca buy la am importance lu am lu am solo ndax te Touba te Touba mosquée tey laay ci jóg exemple na taw ba meloon ak na fa mbir ndox mi bëree woon tey bu tawatee ba ba ba taw bi siwét doo gis ndox doo gis dara ana fan la jaar ci assainissement bi assainissement bi la jaar dem assainissement boobu c'est des milliards parce que du lu commune man du lu commune man état moo ko man wala nga wuti ay bailleurs de yu lay ci jàppale ba tax na loolu mm, baax na ci lool ba taxit ñun ñoo ngi ci waaye ñu mel ne Daarul Muxti it war nañ cee mun a nekk nu ànd ko ndax damay wax ne Touba moom mooy Daarul Muxti kon lépp lu ñuy def rek war nañ ko mën a ànd liggéey waaye man daal li ma ciy tiiree moo di wane ne assainissement moom lu am solo la cib dëkk dëkk bu la raw rek assainissement ba ci la la rawee ndax doo gis ndox doo gis dara Europe boo demee ba ngay dox ngeen ñi fi dem ñëpp gis ngeen doo gis ndox mu xeeñ doo gis dara waaye lépp a ci suuf dañ ko assainir assainissement baa Sénégal nag boo doon liggéey tey def assainissement bi ci suuf ñu ne defu dara bu dee mairie ba la bu dee état ba la ñu ne def fi dara or que kat def na c'est des milliards milliards yoo xam ne nii nag mëneesu koo defi tabax mëneesu koo def dara ci suuf rek la mën a jaar day naqare wane. kon nag ñu góor góorgóorlu ci jàpp ji ba kenn ku nekk mën cee def contribution dafa am solo rawatina auto vidange yi wax na ko léegi ku dem Touba da nga gis ne ci yoonu kàddu balloo ji ba am na bu ñu fa booba man mii dox naa ci ak ay américain yi ñuy wax euh, euh, waa waa Rockburn États-Unis lañ nekk xam naa war nga leen a xam ñëw nañ Touba def nañ fi lu ma ak ñetti at daanaka di def étude bi pour naka lañ mën a def ba affaire bi mën a dem parce que ñoom bi ñu ñëwee ba gis Touba ni ñuy sottee dañu tiit dañ ma man tubaab bi ba américain bi dama woo ba mu ñëw mu ne ma est-ce que li dëkk wër koñ bi ñu ngi naan dox ma ne ko waaw mu ne fu ndox mi jóge ma ne ko suuf tubaab bi dafa mel ne ko jaaxle ni nii ne ma yéen yéen a ngi condamné seen bopp di rey seen bopp ne ma gis ne lii muy dem mu ne ma ca napp ba la jëm dugg ci ndox mi ngeen naan ko mu andi leen maladie lii nañ ci taxaw nga xam ne dafa daal di jël social ne man fa yéene naa nangu naa def lépp defe naa tubaab boobu war nga xam am na machine bu mu créé buy tudd Red bul nga xam ne tey bu nawetoon ba taa dégg da ngay dem lancer ko ci dégg bi rek mu indil la ndox mu sedd nga naa ci naan léegi fii nga taxaw ce yooyu yëpp bi mu ko defee gis na ne moo war ci ab dëkk loolu tamit lu mel noonu ñu ciy dox di ci dox ba yàlla def état bi def fi biñ li ñu jot am muy projet boo xam ne un milliard nangam la yoo xam ne ma nga ci kaddu ballo ji wubbi na ren ci màggalu Touba autovidage yëpp fa la ñuy sotti mu koy liggéey di ko def comme ni sëriñ bi doon def euh, expliqué ba nga xam ne tey engrais mën na faa génn ndox mu sell génn fa arrosé waat ay jardin mu mën a génnee salade mën a génnee yeneen lu jub ca loolu lu am solo la loolu nag warees na ko def fenn fu nekk ca loolu gis nañ ko en tout cas daal liñ ci dolli mooy rafetlu nañ waxtaan wi wax dëgg yàlla ca lu jar nag di waxtaan ci dëkk yi la ndax feebar yu bëri yëndi yëpp lii rek ko yëndi waaye bu ko nit ñi xamee ba sàmm ko xam nañ ca war a dox rek yaakaar naa ni lu bëri dana saafara maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu waxtaan wi di ñaan nag yàlla nañ ko fi teewee na gën a déwén yàlla na nga suñu koor ci daraje Cheikhul Khadim barke Cheikh Mamadou Fadel wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, jërëjëf sëñ ci taxaw seetlu bu am solo boobu yaakaar naa ne mbokk yi rafetlu nañ ko bu baax li ci am solo mooy fexe ba mu gën a yaatu ñu sensibiliser nit ñi ñu xam seen taxawaay ci loolu xam ne tilim tilim yi ñuy yi ñuy wàcc loraange la juy dellu siwaat ci ñoom su ko defee loolu bu ñu ko xamee rek daañu ci mën a jàpp bu baax a baax a baax leneen la ca des mooy ña nekk ca kaw fexe ba jàppale ñi ci suuf ñuy mën di toxal yooyu yooyu yooyu tilim tilim su ko defee ñuy fàttali mbokk yi ne suba incha allah sëñ Mamor Kébé dana fi teew waxtaanee euh, jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy am ci njàngale yoon wi su ko defee yaakaar naa ne am na ay laaj yoo xam ne aju ci lii sëñ bi doon waxtaane dañuy jox oustaz Mbow mu andi laaj yooyu su ko defee mu tontu ci laaj yi ñu jox suñu oustaz bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu leen ziar ci weeru tedd bi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci di ñaanal suñ kilifa yi diine yi yàlla yàggal leen fi lool ci ànd ak wér sëriñ bi ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman di am mbégte lool ci waxtaan wi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe njot di ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyee la ak sam xel euh, jariñu nañ ci bu baax a baax wax dëgg yàlla ndax laaj yi firndeel na ko firndeel na ni ñu ngi lay bàyyi xel mbokk mi nee na dafa bëggoon rek ku ko jox ay leeral ci baatu assainissement ku ko doon firi luñ koy firee ba mu gën ko mën a dégg bu baax a baax. ma baatu tubaab la bu jógee ci assainir assainir mooy sellal loolu la man teg mooy sellal assainissement mooy sellal loolu rek lay teg assainissement mooy sellal baatub sellal loolu lay teg jërëjëf kon mbokk moomu dégg na firil baat boobu mbokk mi doon laaj mu ni ci biir li nga doon waxtaan moom mu ci doon laaj ndax lu mel ni neefare yi nag yi muy ndéeful nag yi ndax amul luñ ci mën a def moom itam ci wàllu assainissement. ndéefal nag ci wàllu assainissement ci wàllum agriculture peut-être <laughs> ci wàllum mbay xëy na waaye ci wàllum assainissement parce que ndéefal nag su demee ba. ba ba ba mucc ay ba wow parce que lu bari day wow euh, tos lay nekk tos la boo xam ne boo ko sottee ci tool du benn jafe-jafe moo ngi mel ne maanaam tey su may comparer euh, euh, kii bi suñ defee traitement boue de vidange ba am matière boobu moo ngi néefal nag daanaka ñoo xaw a tolloo valeur donc amatul luñ ci man def lu sànni ko ci tool xanaa yaakaar ne dana améliorer kii bi fertilité bi. mbokk mi mu ni foos yi muy foos septique yi. Euh, bu ñu koy transformé mu ne mbaax xet gi du nekk ci ndox mi kon maanaam xet googu nga xam ne moo nekkoon ci ndox mi moom nan lay def kon. comprendre foos yi buñ ko vidé comme noonu nga ko wax xam nga da wax ne danañ ko jëfandikoo ba ndox mi sax man si ko jëfandikoo. Oh, oh. mu ne xet gi nekkoon ci foos bi. Uh-huh. ndax du nekk ci ndox mi ba léegi wala day mujj tàqalikoo moom. ndox ndox mi moo koy wax man bi moo koy wax bi nga xam ne moom laa ko won sànq Bill si doon ko naan. ndox moom moom ndox bu gënta sell ndox mooy jóge ci robinet <laughs> gënu koo sell <laughs> ci wàllum ci buñ ko tegee ci li organisation mondiale de la sante wax boobu foofu laa mën a waxee mooy paramètres yi nga xam ne moom la ne mooy tax ndox sell soo ko méngalee moom ndox mu sell la mun ma léegi nag li ñu doon wax sànq mooy euh, wàllum fiq ak barrières yi am ci nit ki ak doomu aadama bi en tant que doomu aadama ñu ne ko fee la jógee yaa doon jëfandikoo nga ne loolu leneen la waaye suñ ko tegee ci xam-xam moom ndox mu mën a naan la moo gën a amul benn xet amul dara ndox mu kii la waaw am na mbokk mu dëggal sa waxtaan ci biir jataay bi mu ni dem na ci barab bopp ñu jox ko ay nag lañ fa doon yar mhm. ñu jox ko meew mu naan ñu attaayal ko ñu ni ko lii lépp nag ci ak courant beeg yëpp ci barab bi ci la génne mu firndeel ni li ngay wax moom da ko dund moom bu wér-wér mi ngi ci biir jataay bi moom wax dëgg wax ji da koo ñor lool nee na moom dund na ko wér-wér ngir firndeel li ngay wax euh, mu ni ci wàllu assainissement bi pare na pour bañ ko politiser waa question bu jafe nga ma laaj. loolu bon man nag du ma politique du ma du ma politicien laa bëgg a wax du ma politicien du ma politique donc est-ce que gouvernement par na pour politique wala politico parce que politique dafa nekk terme bu nu galvaudé bu nu yàq waaye politique mooy. lekkal askan bi bu dee gouvernement bi du ko politiquer ci li politique di tekk lu am luy am njariñ la ci askan bi waaye bu ko politiquer ngir politique ko ngir politique politicien pour nekk dara a pour wane ne def naa dara du yomb parce que sànq maa ngi wax ne ci si biir kàddu ne assainissement li tax mu compliqué ci gouvernement bi sëñ bi toogoon sànq confirmé na ko mooy euh, maire bi lu ci bari dañ koy gas su fekkee ni surtout collectif la mooy su fekkee ne amoo foo xam da koy gas dugal ci loolu milliards yu bari lay laaj te gouvernement bi lu ci bari bu dee politicien la day bëgg lu muy def askan li ci teg bët mu koy man def ci bilan mais su dee lu gas da koy moytu waaye dana ko politique du ko politiquer xanaa damay delloo laaj bi ñëpp rek gars yi jëm ci tontu waaye man moom loolu xam naa du yomb ma tontu ci. <laughs> jërëjëf mbokk mi mu laaj mu ni ndax nit ki mën naa defar foosam ba génn ci courant génn ci engrais nee na su ko mënee itam nan la ci mën a jaare waaw loolu moom lu mën a nekk la parce que am na lu ñuy wax programme euh, national de biogaz muy programme bu bu mag bu nekk Sénégal boo xam ne gouvernement bi moo ko mettre en place ci seen biir yi liggéey ñoom bu njëkk li ñu doon def mooy dañ daan la stabileloo mooy dañ daan la yarloo ñaari nag nag yooyu nga jël seeni neefere di ko def fenn defar biogaz mais dem nañ ba def analyse mooy sànq bi muy expliquer naan foos yi su fekkee ne dañoo séjourné lu yàgg day dem ba gaz bépp day dem parce que boo xoolee boo gasee foos day am benn genre tuyau bu ñu ciy teg tuyau boobu mooy échappé léegi su fekkee ñaaree day mujj gaz bi day wàññeeku bu baax léegi pour force mën a def biogaz il faut nga boole ko ak beneen ko substrat nga boole ko ak benn affaire boo xam ne dafa koy dimbali ci production bi léegi su fekkente ne nag da ngaa am force ba pare man cee boole ñu defal le biodigesteur booleel la ci yeneen matières yoo xam day fexe nga produir mën nga cee defar gaz bu mucc ay boo xam da nga koy jëlee yóbbu ko ci sa waañ di connecté ba pare man cee taal ay lampe loolu lu mën a nekk la waaw lu ma nekk la waaye nag su boobaa douche booba ak fosse booba du bokk yeneen yi parce que mooy gën a mooy gën a cher tuuti waaw waaw. jërëjëf laaj boobu leer na bu baax ci mbokk mi ko doon laaj kon mënees na ko cee jëfandikoo bu baax mbokk mi dey laaj mu ne bu fekkee ni maanaam nit ki bu fekkee ab foosam dafa fees. Mhm. te mun koo gas te léegi camions yi nga xam ne ñooy vidange taxul mu bari lool wala mu jàpp ne lool kon bu boobaa nit ki loo ko doon digal ci xalaat mu jëfen <laughs> ah loolu moom loi bi rek lay indi <laughs> parce que en nit ki mu gis camion mu ñàkk gis camion amul droit gas di ko sotti amul ci droit parce que camion jàpp naa ne ñàkku ci benn dëkk loolu laay njëkk jàpp moom ñàkku ci benn dëkk presque boo xam ne amu fa même su fekkoon day dem ba Touba di ko wuti xam day def vingt-huit kilomètres mu ñëw defal ko ko doo ko war def amu ci droit loolu moom kenn amu ci droit kenn mënul wax ne boo ko gisul danga ko war def parce que loi bi daf ne amoo droit def ko li nga amul droit def ko nag wutul wut waxul ne loi waxul ne soo gisul camion doo ko def mën ngaa def ne du ba mënoo amoo droit gas di jël sa force di ko sotti ci biti boo ko defee mën nañ la cee daal buñ la jàppee waaw. boo doon def ko Dakar jërëjëf mbokk mi daf doon laaj mu ne lan ngay laabiri ñi nga xam ni dañuy gas seeni fosse septique ci mbedd mi loo leen di laaj. waaw gas fosse ci mbedd moom dafa dafa rafetul sax <laughs> wax dëgg yàlla dafa rafetul jékkul rafetul te euh, du sàmm parce que li ma ko mën a waxe mooy tension sociale yi muy indi rek ci diggante nit ñi rek jar na bañ koo def jékkul rafetul parce que kër soo ko amee. soo def su fekkee ne jaar nga ko ni nga ko war a jaare plan kër gi yóbbu ko ñi valider ko nga jaar ko fi nga ko war a jaar force bi sax nekk ci mbedd bi parce que soo demee ci yoon urbanisme dañoo war a bañ kon foos ci mbedd moom du lu jaadu du luñ war a def kenn waru koo def parce que mbedd pour ñëpp ko bokk fu ñëpp bokk na waroo foo def li nga xam ne yow doo nga yaa ko moom ba nga ko war mbedd ñëpp ko bokk kenn moomu ko soo ko mënta rafetal mënoo faa defi garab waroo faa def foos loolu moom jékkul jaaduwul waaw jërëjëf mbokk mi ñu ngi lay sant bu baax a baax ci tontu yi am solo yi nga xamante ni indil nga ñu ko ci waxtaanu am solo bii nga xamante ni dégg nañ ko baax ndeke ñun suñuy foos dañ ko daan yot suñu biir kër rek waaye mun ñu woon a xam ne ndekete courant mën na cee génne ndekete gaz mën na cee génne ndekete njëriñ yu baree bari mën na cee génne mbokk mi daf doon laaj mu ni foos yu bari yi ñuy jëfandikoo mu ne est-ce que baax na foos mi mbuusi waaw mbokk mi da doon laaj mu ni foos yi foos yu bari yi ñuy jëfandikoo mu ne est-ce que baax na ci environnement bi ci environnement bi xam nga foos dafa am nuñ ko war a tabaxee hmm? dafa am tërëlin daal euh, parce que foos déjà soo ko tabaxee na ko war a taxee début de traitement da ci am li naan début de traitement parce que dafa am fosse bi soo ko tabaxee da am partie boo xam ne moom la ñuy wax puisard puisard boobu day am relation ak fosse bi hmm? su dee jafe nañ ko ni ñu ko war ndox moomu di jóge ci fosse bi di dem ci puisar bi dafa am benn traitement bu muy am parce que parce que dafa boo gasee fosse bi ba pare puisard bi bii këriñ këriñ déjà day traité nga def yenn xeer yoo xam ne ay niveau la ba suuf ba ba ni ngay àggee ci suuf si. su fekkee da ngaa nekk zone yoo xam ne nappe bi dafa profonde maanaam suuf si nappe bi jegewul suuf si dañ ne euh, day def traitement naturel day jël ndox mi suuf sax day bokk ci sellali ndox gis nga boo demee fii ni def station traitement des boues de vidange fii kii doon wax fii sëñ bi doon wax li ñuy wax lii de séchage am na partie boo xam ne suuf la am partie boo xam ne xeer la gravier noonu lañ ko tegalee su ko dee day jaar ci suuf si wàcc ci gravier bi wàcc ci raakol yi ba ni muy ba ndox mi di ek clair ba sell donc foos suñ ko tabaxee niñ ko war a tabaxee wërta yàqu dara mënta yàqu dara ci environnement xanaa ñi tabaxee ko noo xam ne ndox mi day am contact direct ak euh, ak nab bi ndox mi di kuulee di sotti loolu moom mën naa yàq mais suñ ko defaree ni nga xam ne moom norme yi ni mu war a jaare amul benn jafe-jafe waaw asalaam jërëjëf mbokk mi dafa doon laaj mu ni ab foos ci biir bâtiment ndax mën na indi jafe ci wàllu santé waaw ci biir bâtiment mooy rek kër gi tabax kër gi nii ci biir kër gi ñu def ko ci. waaw lool loolu gis gis naa gis naa ci génn kër ñoom sax collectif lañu am moom amuñu ay force gis naa fa ay regard mais bu ma duggee lu doy waar la parce que xet bu bu doy waar gi muy génne di dugg ci doomu aadama gi feebar mooy li ma wax sànq lor lool bokk na ci lor gi parce que rafetul nga tabax sa kër ba pare mooy li ma doon expliquer li problème bépp bépp mu ngi ciy départ. parce que départ bi njëlbeen gi mooy doomu aadama bi li mu war a njëkk a def bala muy tabax këram mooy defar plan bu mucc ayib yóbbu ko ci service d'urbanisme bi ñu valide parce que boo ko yóbboo service d'urbanisme service d'urbanisme du mas a valider ab force ci biiru biiru biiru du mas a valider force ci biiru bâtiment parce que loolu loi bi du ko du ko du ko nangu mooy nit ñi il faut ñu xam ne tabax kër jaar ci service yi nga war a jaar daf lay dimbali ci lu bari waaye du la yàqal waaye du da ngay ñëw sampi poto yëkkati jekk-jekk gas fee boo ko defee da ngay indi sa bopp foos ci biiru bâtiment moom dafa rafetul sax waxatuma laa ngi rafetul moom jërëjëf euh, mbokk bi nee machine boobu nga doon wax ndax ci dëkk yépp la ne nekk wala pour dakaar rek moo ko tax a jóg. Ah, euh, machine boobu euh, il faut ñu comprendre benn affaire machine bi dañ ko defoon pilot après ñu indi ko Dakar pour tester ko bi ñu ko tester ba pare résultat yi am gi commencé naa génn ba leer. mais lii jubluwaay mooy secteur privé bi secteur privé bi secteur privé bi ñoom ñoo ci war a investir parce que machine buy defar xaalis la tey jii euh, nit mën naa jóg yor xaalisam daal ne man de damay defar benn projet projet bi ma bëgg a defar mooy damay jënd machine boobu ma indi ko Daaru Muxti su ma ko indee Daaru Muxti ma liggéey ak waa Senelec exemple laa joxe ne waa Senelec de man dinaa produire courant parce que courant léegi am nga droit jaay ko Senelec ne courant mooy produire Senelec dinaa la jaay courant bi dinaa la jaay ci ligne bii lii dinaa la ko jaay dinaa produire tant da ma fay par année lii. nga pare ne man de dinaa produire engrais engrais bi danaa ko def ci ay saak su ko defee yow yaa xool noo koy jaaye nga ne ndox moomu di ci génn du ndox mu ni naan mais dana am ñoo xam ne mën nañ koo utiliser ci wàllu industrie. suñ dikkee danaa leen ko jaay ñu koy utiliser industrie donc du du machine la boo xam ne soit lu mel ne ab commune commune mën na jël décision bi def ko nit mën na yori ay millions wala ay milliards ne jënd ko ñëw installé ko pour defar xaalis donc li ko tax a jóg dëgg-dëgg mooy defar valeur mooy nit ñi investir ci ci wàllum xaalis mënoo ne dana dem fépp parce que gouvernement bi jënd ko xëy na bu ko doon jënd man ne dinaa ko yóbbu fépp waaye jënd ko nit ñi ci boppam ñooy décider ko parce que beneen version bu ñuy boo xam ne war naa ñëw Sénégal euh, xam naa incha allah du yàggate fii ak un an mooy version bi gën a bi mujj boo xam defar nañ ko ba pare boobu benn benn privé moo ko jënd privé bi du ko jënd ngir bëgg ko installé Dakar su ko installé exploité ko di jaay courant di jaay ndox di jaay ndox ma di jaay centre loolu la fas yéene te defar na business model bi de sorte que xam na ne bu ko exploité ci ñaata at dana ci am temps ci xaalis waaw kon loolu loo loolu mooy kii bi macha allah. jërëjëf mbokk mi dafa bëggoon nga labiré ko. ci yan norme lañu war a sàmmonte tabax ak foos ba nga xamante ni xeeti lor yooyu nga ci wax ak yooyu yëpp du ci am waaw. norme yi ñu war a tabaxee foos euh, bari na parce que foos li déterminer volume bi mooy ñiy dëkk ci kër gi ak ña fay nekk ak ni ñu ko bëgg a vidanger parce que euh, dafa am ay profondeur yu normé xam nga mënoo gas foos ngay gas 3 mètres suuf di ko gas xam nga loolu moom déjà dafa métti. parce que en général dañ ne la wërta dépasser deux mètres lu mu xóot xóot ba pare teg ci largeur bi moom mu ngi dépendre ci parce que boo amee profondeur deux mètres mi ngi dépendre ci nit ñi ñaata nit a nekk ci kër gi ak ñaata at nga bëgg di toog di ko viranger parce que doomu aadama bi ci xayma am na lu muy produire ci matière loo xam ni ñu ko xayma ci dig lu toll ci litre ne moom lay produire loo ci boolee ndox ma mi boo cal noonu calcul yooyu la ñuy ba ne force bi temps de volume ak ñaata nit ñoo ci dëkk ñaata at la ñu toog soo koy vidanger parce que partie ndox bi am na ba li tax ñu koy wax fosse septique daa am partie ndox boo xam ne ndox bi dañ koy traité boo amee puisard ndox boobu dañ koy mën a traité ndox bi day dem ci puisard bi puisard bi jaar fi mu war a jaar ba mën a dem ci suuf si tasaaratu du ci mën a yàq dara kon norme yi mooy boo koy tabax nga def fosse bu normal boo xam ne fosse bi respecté norme yi comme ni ma ko waxee la bañ a dépasser deux mètres de profondeur da lay sonal surface euh, longueur beeg largeur bi moom mi ngi dépendre toujours ci yow ñaata nga bëgg toog doo ko viranger yooyu ci loolu la dépendre waaw jërëjëf mbokk mi day laaj mu ne ndax am na loo xam ne boo ko defee ci sa foos du am xet maanaam ndox ma du xeeñ loolu dafa bëgg wax loolu de loolu de xamaguma ko ci foos parce que parce que foos tamit bu fekkee da nga ko entretenir war taxee douche parce que foos bi am na benn nu ko xet sax benn benn ventilation mm. mooy tuyau bi nekk ci kaw foos bi mm. rôle dëgg dëgg dëgg mooy fexe ba xet gi dañ loolu lay jariñ léegi boo tabaxee sa fosse te defoo ko ci moom nga fatt ko amul benn kii moom c'est sur ko day xeeñ parce que am na benn sorte kese la am ci douche ba lay génn di xeeñ benn sorte boobu la am léegi soo ko defee fii ngelaw bi su jaaree day man def ventilation di dem su ko defee du am benn kii aération bi rek boobu mooy moo la ciy génne soo ko deful noonu nag moom day xeeñ mais fosse ci normalement suñ ko construire teg ko ci yoon jaar la ko fenn wër ta xeeñ wër def dara waaw hmm? Hmm? Hmm? buñ ko tabaxee niñ ko war a tabaxee wër ta jëm bam jaar yu wër ta waaw euh, parce que ventilation bi mooy kii wi tiw bi nekk ci kaw tuyau boobu ba déjà ci force bi la bokk waru cee ñàkk ci biir toilette bi tamit am na toilette yoo xam ne kudd lay nekk xam ne day am ndox toujours loolu tamit am na solo parce que ndox moom yi nekk ci taal bi mooy tamit xet bi du ñëwaat c'est-à-dire il faut ñu ko war a jaarale moom agsi rek daal parce que dafa may boo respecté ni ñu war a kii rek warut a xeeñ ci yoon warut a xeeñ ci yoon waaw. defe naa la waykat ba doon wax daal soo gëstu wut loo bëgg a xam cosaan la. soo wëttuwut ñu faf la woon safaan ba kon defe naa ku bëgg xam ab foos nuñ koy defaree laaj na nga laaj boroom xam-xam ñu wax la ko dina tax li nga ci bëgg yépp nga sàmmonte ci moom waaye dina tax itam ñu xam ni ndekete foos yi ñuy vider ay njariñ kese kese ñoo ci nekk ndox mi day am njariñ yi ca nekk day am njariñ lu ci ne dañ caa mën a liggéey yu baree bari te loolu lépp xam dem ba génneel ñu ko tey ji ñu gis ko kon nag euh, sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel mel na ni tey jii euh, euh, tomb bi jàngate nañ ci déggate nañ ci lu baree baree bari kon ñu ngi lay sant ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal. kon dañuy daal di jëbbal kàddu gi sëñ Xaadim Seck déglu na waxtaan wi moo doon wane image yi nga doon wax léegi du ñàkk ab jàngat bu mu ci def sëñ Xaadim bismillah. waaw ñu ngi jégalu bu baax euh, ci dugg gi nga xamante ne xëy na dugg si nañ ko ci waxtaan wi ca du ab xam-xam wala dara lu war a tax ñu teew fii di ci wax waaye di rafetlu rek waxtaan wi nga xamante ne eh, sëñ Moustapha di jàmbaar eh, ci wàll gi nga xamante ne jàng na ko yàlla jagleel ko ci eh, lu yaatoo yaatu ñu lay sant bu baax waxtaan wi am na solo trop xanaa rek di sof li nga xamante ne indi na ko. day daal di delluwaat rek ci li fi Serigne Baye Niass doon waxtaan waxtaane bërki démb ndax ku seetlu waxtaan bi day mel ne lu xaw a ñàkk solo Euh, xaw a nekk lu ñàkk njariñ ca euh, niñ koy waxee li ñu wër lépp njariñal neen la euh, li ci des rek moom mooy nit ki nag ban considération lay jox li ko wër su ko neenalee mu neen su ko valoriser mu am valeur waaye su fekkee ne da ko bàyyi noonu rek safaan bi li ko sëñ Mbaw daanalee ci way wi noonu léegi rek moo ko ciy fekk ndax euh, suñu seetloo ci suñu gox bii nga xamante ne mooy bawal euh, wàllum assainissement euh, war nañoo yitteel bu baax a baax a baax Sénégal bi yëpp la waaye rawatina diggante Touba ak Darou Moukhty dëkk yu ñu wër te damay jàpp na rek ñàkk cee def gëstu wala ñàkk cee def ay taxawaay yu war moo des waaye li war a taxaw pour mu doon njariñ lépp mu ngi fi ba pare li ciy lor làqatu ci biir. ceew leeraluñ ko xëy na bu fi ab médecin teewoon tey jii dina gën a mën a dëggal wax ji nga xamante ne Moustapha indi na ko fi nii sëriñ Alaaji Ndiaye nga xamante ne day yëngatu ci wàllu commune di ci dox lu yaatu indi lim indi appuyé ci li sëriñ Moustapha doon wax yaakaar naa bu médecin toogoon fii dina mën a indi ay feebar yu bare bari ak eh, ay ay ay li ñuy wax eh, dëkkuwaay ci environnement yu jafe yoo xamante ne foos rek ñoo ko waral muy loo xamante ne lu ñu war a def euh, taxaw seetlu la bu dee lu fu mel ne fii nga xamante ne mooy Touba ni ko alaaj Ndiaye waxee sànq Touba euh, nekk na fi nga xamante ne fu ñu war a seetluwaat la bu baax a baax a baax ci wàllu woowu ndax noonu ko noonu mu ko waxee am na tubaab yu fi ñëwoon déggoon nañ ko ci ñun ay jamono yoo xamante ne nam ko gën a leeral sax dafa xaw a gën a doy waar ndax dañoo ne. yenn yi yenn ci barab yi nga xamante ne dañ fay denc ay nit sax mën na dem ba ndox yi nga xamante ne ñoo koy bàyyi ko di jaxasoo ci ndox bi nga xamante ne mooy nag bi loolu nag ay xam-xam la yoo xamante ne wax ko sax doo ko ñeme ndax dangay ragal euh, euh, nit ñi dégg ko neneen waaye foo xamante ne fu fu déeg la déeg bu war a taa ñu xam ne fii ndox bu déegukaay déeg li ñuy wax fu fu ndox di taal jamono bu ne ndox du bàyyi yoonam ñu ñu ñu dajale fa lu bari ci ay doomu aadama yoo xamante ne xëy na dañ leen faa denc ca foofa la fay taa ci am ndox di wàcc ci biir nab ba nekk na loo xamante ne lu xam-xam démontré la waaye ñu ko découvrir yépp ñemewuñ koo wax muy loo xamante ne lu ñu war a bàyyi xel la ca muy lu doy waar Euh, beneen bi it muy man dund naa ko comme ni ñu ko waxee am naa samay doomu nijaay yoo xamante ne dañoo dëkk ci fu ñuy wax euh, dakaar xëy na damay bañ a citer sax ñuy am exactement ñan la waaye ñoom fi ñu dëkkoon dañoo gasoon ab teen ci seen kër yàlla dogal na bu ñu gasee teen bi di ko di ko naan di ci jëfandikoo di ci jëfandikoo benn jamono xale yi ci kër gi commencé am ay euh, li ñuy wax. dents yoo xamante ne day commencé xale yëpp ñoo ñu commencé am ay dents yoo xamante ne day day day day day am euh, kadam voilà noonu lañ koy tuddee non seulement dafa kadam waaye da doon dagg da doon dagg bëñ si xam nga doon kadamoon yam ci sax nga ne waaw mais da doon dagg seen bëñ yi loolu moom maa ko dund samay samay doomu nijaay ñoo bokkal euh, bi ñu ko demee ba seetlu ko ñu dem ci hôpital euh, yóbbu xale yi dañ ne leen yéen fi ngeen dëkk am na lu fa nekk bi ñu defee gëstu ba ñëw xool leen ne yéen da ngeen a gasteen seen kër ñu ne waa ñu leen kon li leen di lor ci xale yi xëy na yéen màgg ngeen ba weesu ko mais lii daal xale yi ci foos yi la jóge ca ñoom fi ñu dëkk dafa am foos bu mu mag kon li ñu li ko Moustapha waxee ca fi ñu war a tuure eh, ndox yi ci àll ba ñoom dañ cee dëkk boo xam ne sorwu leen nga xamante ne bu yaatoo yaatu la boo xamante ne bis ba ma doxee ba njëkk a yem ci eh, ci ci fañ koy fañ koy fañ koy dajale noonu man damaa waaru ci yàlla goo mën woon ne lu mel noonu am na waaye daanaka ndoxu Dakar yu yu yu yu bon yooyu yi nga xamante ne jóge na ci loolu lépp fa lay taa ñoom ñu gas teen te xamuñu ci dara di ca naan nga xamante ne lor loraane ngoogu mi ngi mi dafa feeñ ñu doog koo gis waaye bu fekkoon ne feeñul woon ci bëñ yi day nekk seen biir ñu màggaale ko ba nga xamante ne xëy na mën na leen indil yeneen loraange muy loo xamante ne lu ñu war a bàyyi xel la bu baax a baax mu am ca beneen boo xamante ne xëy na euh, doon naa ci faral di déggante ak sëñ Moustapha muy foos na ne normalement war naa dem ba nga xamante ne yow mi ko am sa kër waratuloo sax di woo camion vidange bi mu ñëw nga koy fay mu koy mu koy mu koy mu koy euh, nga koy fay mu koy vider. waaw normalement war nañu egg foo xamante ne yow soo amee euh, euh, sa force bu feesee da ngay woote ñoom ñu ñëw xayma sa force nu mu toll fay la nga nga nga nga jaay leen ko ci maanaa daal. nga jaay leen ko loolu xëy na sëñ Moussa jël nga ko ci wax ji waaye xëy na di nga ko gën a mën a leeral loolu. dama dama ko doon wax ne ko euh, ci ci euh, ku ma ku par exemple ku am omniprocesseur comme ni ma ko expliqué xam ne dafa def business plan leer ko ne ko bu ko jëndee fi ak 5 ans 6 ans dana def xaalis bari tey ji bu soxlaa force bu waroo fay dafa war a ñëw jël ko yóbbu ko ci gratuit wala sax bu dee neexal mu neexal la parce que moom dañuy ciy defar xaalis après loolu laa waroon expliqué na ñaareel wala ñetteel bi ñu ci waxtaan man ak moom ma ne ko développement bi toll na foo xam ne xëy na nit ñi lu bari gisuñ ko wala dañ koy dégg waaye suñ tijji ko dañuy xam ne wàllum foos ak yu mel noonu sax danañ dem ba toll foo xam ne ci yàggatul ni ku ko soxla doo bu camion da ngay camion yi du wër naan ku bëgg ma jëral ku bëgg ma jëral la danañ dem ba àgg foofu waaye loolu li koy indi rek nag mooy il faut ñi teg environnement bu boo xam ne day mën a nekk mooy ñi ñu ñi ñu jiite suñuy administ administrateur muy communes yi borom xaalis yi ñoom ñi nangoo jël seen xaalis nangu ko cee dugal nangoo investir bu ko defee danañ mën a employer jeunes yi sànq maa ngi naan il faut ñun jeunes yi ñu jéem a xool nan la ñuy def ba li ñu jege bari na lu ñu jege lu bari njariñ loo xam ne mën nañ cee liggéey tey jii boo demee ci toilettes yi nga xam ne toilettes publiques yi marché yi euh, euh, ak yenn bërëb yi euh, nañu koy toppatoo garage yi day des lay taxaw mu des mooy parce que nit ñi. amul benn privé bu nekk derrière su amoon tey jii benn privé boo xam ne dafa ñëw taxaw ne man de du euh, douze yi nekk ci garage yi nekk ci marché yi nekk ci kii bi damaa bëgg commune bi nga jox ma ko su ko defee ma liggéey ko suñ ci amee bénéfice ñi séddoo ko commune bi bindal ko not ne ko jox naa la ko su ko defee kuy digg mu ne ku fa am soxla boo fa dikkee boo ma fayul doo dugg xam nga privé su xa privé moom li muy xool mooy li koy may xaalis su ko def dana ko toppatoo ki ngay ki fay jariñoo def danaan privé bi man su ma dikkee su fekkul muy xeeñ xet neex su ma fekkul ma set du ma fi dugg moom dana ko defar ba mu baax parce que boobaa day bëgg client cest à il faut ñu àgg foo xam ne secteur privé bi ñoom ñooy jël secteur privé bi ñooy jël affaire yi jëlal ko seen bopp téye ko loolu mooy dem moo ñu mën a may ëllëg ñu mën a sellal sunu dëkk waaye mën a sellal sunu sunu sunu sunuy kër waaw asalaam jërëjëf sëriñ bi ci waxtaan wu am solo wi waxtaan wi jëriñu nañ ci bu baax a baax ñu fàttali bokk yépp ni bu subaa incha allah sëñ Mamor Kébé moom lañ fi dalal bu alterné sëñ Chouaïbou Diène moom la ñuy dalal muy wax taarixu politique Sénégal ak jeexitalam yi nga xam ni moom la am ci réew mi ak askan wi talaata euh, ñuy dalal professeur Lamine Sarr di boroom xam-xam muy waxtaan ci wàllu yarum gone yi ba nag la ñuy tëj jataay bi am Amsatu Jaxate ak sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Abbas ñoom ñooy ñi nga xam ne danañ fi teew ak boroomi xam-xam yu bari ñuy waxtaane ci fii murit gi toll ñu di ci waxtaan ànd ak di ko tëj ci teewaayu kilifa yi rawatina Serigne Bassirou Abdoul Khoudous ak ñi nga xam ne daanañ ci baaxoo teew kon ñu ngi fàttali ñëpp ni àllarba la ñuy tëj jataay bi di ñaan ñëpp ñu ñëw teewee si ko euh, muy jataay bu am solo sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax waxtaan wi defe naa euh, gisal nga ci sa bopp njëriñ yi nga xamante ne am na ko ndax bari nañu jàppoon ni foos moom da ngay seet fu la neex ci kër gi rek nga daal di tabax wala sax nga seet ca mbedd ma daal di tabax ndekete woo loolu du yoon foos kenn waru koo def ci mbedd am na ñuñ fi dool soo leen ko waxee dañu wax mbedd mbeddum buura rek am na ñu loolu la ñu jàpp ndekete booba foos kenn waru koo def ci mbedd ndax yi ci am ci ay danger dafa bari lool dara mën na caa daanu mën naa màbb nit gaañu ci ak yeneen ak yeneen xet ga muy génn ak yu bëree bëri kon loolu ñu dégg ko ñu baax dégg nañ ci itam ni ndekete nit ki buy tabax dafa war a dem ci ñi nga xam ne ñoo yeyoo booba xam-xam laaj leen ca ñu jox ko plan boo xamante ni dina tax ni muy tabaxee mu sàmmonteeg wér-gu-yaramam sàmmonteeg yooyu yëpp ndax bu fekkee wut na plan architecte defaral ko plan bu mel na war a mel yooyu yëpp dana ko ci bàyyi waaye dégg nañ ci ni itam ndekete ndoxi foos yi njëriñ rek la feese ndax mënees na ko segg ba bu fekkee ñun mën ñu koo naan it mënees koy jëfandikoo ci yeneen kon nag ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla mu guddal sa fan te wéral sa yaram